a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala alhamdulillah amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu ahmadu al-xadiim alayhi ridwaanu al-baaqi al-qadiim fi qasiidatihi masaaliku al-jinaan fi jamci maa farraqahu ad-daymaani radiyallahu anhumaa fi al-muqaddima fii faslun fi dhikr wa qultu man taraka dhikra allahi li dhikri ghayrihi fa ghumrun laahi mu ne wa qultu ta nee naa man sëriñ ahmadu bamba alayhi ridwaanullah mu ne nee naa waxoon na bu ne nee naa fa min maani ci maanaay waxu boroom xam-xam yi laa toxal kon mu ne wa man nee naa man képp koo xam ne taraka dafa wocc bàyyi zikrallaahi di tudd borom bi tabaaraka wa ne ko fi déeg déeg ko fi li ngir di tudd keneen ku moom wala leneen lu dut moom fa xumrun waa ab dof la laahin buy fo mooy kooku dafa wéradi ba pare nekk di fo waaw mooy amul xel waaw mel ni ñu ne ko waa lu tax mu ne fa kayfa yansa aw yughaafilu lu wara dhikra alladhi xalaqahum wa sawwara mu ne fa kayfa ana naka yansa lay fàtte lay fàtte aw yughaafilu wala muy muy muy muy yëgadi di ñàkkal solo alwara waaw di yëga di mbindeef yi nan lay ñuy fàttee wala di yëga di zikra alladhi di tudd ka nga xam ne xalaqahum moo leen bind wa sawwaraa melale leen waaw ki la bind jële la ci lu dara génne la ci indi la melal na li nga mel waaye defal la ginnaaw ni'matul ijaad googu muy nekkal bu mu la fi nekkal indi la mu lay defal ni'matul imdaad di la tëbb di la dox lépp loo xam ne moom ngay dundee ak li nga xamante ne moom ngay màgge mu defal la loolu lépp waa kooku nan nga ko mbindeef yi nan lañ koy fàtte wala ñuy yëgëri wala wala ci ci ci di ko tudd moo tax mu ne looloo tax ma wax lool ne kooku fa xumrun dafa ñàkkum xel ab dof la laahin booy foo mu ne wa annahu bidaayatu wilaaya wa tarkuhu nihayatul ghawaaya mu ne wa annahu te gis nga zikrullah mooy di tudd di mentionner le nom waaw di tudd sa borom tabaaraka wa taala bidaayatul wilaaya mooy tàmbaleek nekk parandooy borom bi tabaaraka wa nekk parandooy borom bi nekk waliyu ak mu ngi tàmbalee ci tudd yàlla waaw wa tarkuhu kanta ba ko moom nihaayatul xawaaya mooy jeexitaluk ak mbeew te mooy tàmbaleem sax waaw ak mbeew ndax tudd yàlla dafa nekk cercle boo xam ne doo ci génn amul ñu naan booy tàmbali nga koy def boo demee ba ci biir ba déedéet tudd yàlla daa am tuddi nii dafa dafa wute voilà az-zikru bil lisaan wa bil qalb ak ñoom ñaar maan ak jawaari yéeg yépp di synchroniser tudd sa boroom ci sa làmmeñ dem boo weesoo noon tudd ak sa li nga xamante ne sa xol sa yaram yépp waaw di synchroniser waaw ba mu des yi nga xamante ne yooyu moom dañ la lañ la ci sharia lañ la ne loolu tuddal waxal lañ la wax waxuñ la nga koy wax ak sa xol dañ la wax nga wax comme askar yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu sa wasallam wax boo jullee ba pare ak yooyu waaw waaye mooy zikkar goo xam ne sa xol day ànd ak sa làmmiñ waaw te loolu niñ koy tàmbalee booy jeexalit kenn du na la pare nga léegi arrêtéel déedéet perpétuel rek waaw wa zakirina allah kathiran wa zakirat waaw tuddukatu yàlla yu góore lu bari ak ñu jigéen ña kon nag loolu la mooy njaal beenu wilaaya waaye mooy déytalu mooy jeexalu ak mbeew te sax ak mbeew fan la tàmbalee lu dul ñàkk tudd yàlla ñàkk koo sóor ci say mbir waaw doo ko tudd ci sa làmmiñ doo ko tudd ci sa xol doo ko tudd ci say jëf dara amul dara déedéet mu ne kon nag jaalana allahu min alladhina daamu bi fikratina allahu anhu maa ngi ñaan ja'alana allahu yal nañu borom bi def yal nañu boole min diina ci ñi nga xamante ne nii daamu dañuy sax alayhi ci tudd yàlla waaye du tudd noonu rek bi fikratin ànd ak di xalaat waaw pas tudd noonu rek di wax te sa xol sa xol beeg sa xel mi mu ngi feneen déedéet nga ciy teewlu moo tax mu ne yal nañu borom bi boole ñi nga xam dañ koy sax di ko tudd saa su ne ànd ceeg bi fikratin di xalaat ca tudd gañ koy tudd alxiinaa ci waxtu yépp léegi nag bi mu paree ci lii muy ñëw nag ci loo xam ne wuute bu am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi xam nga masoon fi junj ko ne al imaam an-Nawawi mu ngi doon junj masala bi nii euh, voilà moom la sëriñ bi radiyallahu anhu di wax nii di ci ci tënk euh, wuute yi nga xam ne ñoo am ci boroom xam-xam yi ci masalaam waa léegi man bu may sikkar di tudd boroom bi ci laa ilaha illa allah yu may def allahu akbar wala allah allah allah yooyu wala ay subhaanallah wa bihamde ak yu mel noonu mais lan moo gën wax ko ci kaw wala wax ko yellu ko wax ko ndànk loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute moom lay wax nii mu ne wal xulufu fil israari wal ijhaari baynal mashaayixil kiraami jaari wa faddalu sirra li bu'din min riya wa jam'in fikratina idha bihi idnu ya mu ne wal xulfu kantaa wuute ga wuute nag am na fil israari est-ce que yellu mooy wax ko ndànk wax ko ci secret booy sikkar wal ijhaar wala biral ko wala nga wax ko ca kaw loolu wute boobu dox na baynal mashaayixi diggante sëriñ si boroom xam-xam yi radiyallahu anhum alkiraam ya nga xam ne ñoo ñu tedd nga jaari wute ga jaari daw na mu ngay dox seen diggante mooy am na mu ne ñenn ñi nag mu lay wax nag ku nekk ay wax la yoo xam ne ci ñetti wax la la la la la mu ne bu njëkk bi wa faddalu sirra li bu'di min riya mu ne ñu njëkk ñi dañoo gënale sirra mooy wax yellu wax ndànk lu tax ñoom ñu ne loolooy moo gën ñi ñi gënale lii lan moo tax ñu ne lii lañ jàpp ne moo gën ndax kat li bu'di min riya ndax sori day tax nga sori li nga xamante ne mooy ngistal voilà nga sori ngistal waaw wa jam'i fikratin te tamit booy wax ci suuf ci ngay gën a mën a teewloo dajale sa bopp sa xol ak sa xel ak sa lépp ci sikar gi ngay tudd di ci mën a gën xalaat bi hii ci sikar ja ngay def in nu yaa bu dee ne waa ji yéene na ko loolu ba daal di ko ciy teewlu waaw kon nag mbooloo moomu mu njëkk maa ngoog wax bu njëkk baa ngoog waaw mu am beneen wax mu ne wa ba'duhum faddala an yujhara bi li yasma'a al ghayru wa yaqtadiya bi wa voilà mu ne wa ba'duhum beneen kuréel bi kon wax na la kuréel bu njëkk bi beneen kuréel bi nag wa ba'duhum beneen kuréel bi faddala gën a na la an yujhara bi mooy ñu koy biral di ko wax ca kaw lu tax li yasmaa ngir mu dégg alxayru keneen ku dul waaj yi si kat te bu ko defee waajoo non seulement ndax dégg turu yàlla kenn xamul li muy def ci xolu jaam yi ak seen nopp yu noonu même bu dee yëgat yi nañ ci dafa am solo bu ko defee keneen ku dul moom man koo dégg ba pare wa yaqtadiya bi mu mën a roy ci moom ne ah diw de bés bu nekk mu ngi sikkat loolu tax moom loolu mu xëcc ko ba muy roy ci waajoo jële léegi nag mu ne bu ko defee fa yaxsulal ajraani xaytu maqtada xayrun bihi lama bi jahrihi bada mu ne bu ko defee fa yaxsulu waa ji tonowu daal di am daal di jote al ajraani ñaari pay moom mii si kar di wax ci kaw ba tax am ku ko dégg ba mën a roy ci moom mu ne kon mu daal di am ñaari pay xaytu maqtada ba nga xam ne ca la ko roye xayrun keneen ku dul moom bi ca si kar ja muy def lamma gannaaw ba nga xam ne ndax la tax bi jëri ca biral ga mu biral la nga xam ne mooy si karam sax badaa ci la feeña ba tax waajalaal di koy jàpp te mu ne ci kaw loolu wa yaxudul kullu min alxawaasi qistan lahu min dikri rabbi naasi ñu ne bu ko defee cër bu nekk ci cër yi day jël waaw wa yaxudul kullu képp daal di jël min alxawaasi ci cëru doomu aadama bi xistan wàllam lahu bu ko ñeel min zikri rabbin naasi ci tudd ju ñu tudd borom nit ñi nga xam ne bu ko defee day day concentré wu yaram bi yëpp di vibrer di yëngatu ci ji tudd yàlla wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin